a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim bismillahi rrahmaani rrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiini an-nahwu al-maysuur al-juz'u thaani muy kon téere grammaire bi muy grammaire bu ñu yombal bi deuxième partie bi al juz mooy dok asani bom ñaareel bi mooy tome 2 wala partie 2 euh, tey nag ñu war a gis dernière bi nga xam ne moo concerné ci tawaabi yi bu ngeen fàttale ko tawaabi yi gisul nañ ci al ma'tuf mooy atf al-ma'tuf nga xam ne moom mooy ñëw après mooy deuxième tour bi ñëw après wabi daxala ibrahimu wa muhammadun muhammadun mooy ma'tuf bi boobu ci toppe la waaye tamit du moom rek lañ gisoon amoon na an naatu li ñuy wax adjectif qualificatif li nga xam ne day melale mbubb mu xonq xonq day topp mbubb waaye tamit gisoon nañ ci bii weesu ci yooyu ba léegi di toppe albadalu mooy li nga xam ne moom day remplacer moom day remplacer daa am ku muy remplacer ku mu fiy remplacer loolu gisoon nañ ko bii passé bu mujj bi nag nga xam ne moom lañ war a gis tey mu war a nekk dix-huitième cours ci nim toftalee téere bi muy at tawkiidu mooy feddali naan insistance ci benn mbir comme si ma wax mel li ku bëgg gi a dëggal sama wax loolu incha allah moom lañuy gis tey waaye balaa loolu ñu corriger exercice yi nga xam ne ñoo aju woon ci wàllu albadalu muy le remplaçant kiy remplacer tamarin dañ ne woon anchi defaral salaasa jumalin trois phrases fii yoo xamante ne nii badalun day am badal verbe yooyu ngay defar de phrase yooyu dañuy am badal nga ne acca ko lañ commencé kon nga ne mazaqtul waraqa wala nga ne mazaqtul kurraasata mazaqtu mooy xotti naa xotteete xotti naa al kurraasata kaye bi nisfahu wala juz'ahu yooyu yëpp bu la neexee nisfahu mooy xaaj kaye bi laa xotti wala nga ne benn partie laa sot laa xotti non kurraasata nisfa haa ndax kurraasata féminin la kon danga naan mazaqtul kurraasata nisfaha wala juzaha xotti naa kay bi mais nag benn partie bi loolu la ñuy wax badalu baadin mooy mazaqtul kurraasata juzaha mooy de partie bi laa benn partie ci wàll gi laa xotti loolu lañ naan badalu baabu partitif xottiwu ma lépp lenn ci loolu beneen nga ne ma ne exercice bi ba léegi beneen bi ma ne ra'aytu ra'aytu muhammadan ibnaka ra'aytu gis naa muhammadan muhammad ibnaka sa doom muhammad sa doom de gis naa léegi ibnaka moom dafa taxawal lan kan lay remplacer muhammad lay remplacer kon moom mooy badal bi beneen exercice beneen exemple bokk bu ma nee qara'tu wala waaw bu ma nee qara'tu haadal mushafa qara'tu jàng naa haadal mushafa bi lépp alxuraan bi lépp exemplaire du Coran bii moom jàng naa ko moom woo jàng naa ko haada al mushafa mooy badalu haada la fa taxawal léegi ñeenti yaa boobu ñetti yaa boobu beneen exercice bi mu ne woon bayyinil badala fil jumali taaliyati summa dbut xarakata ma lawnu ahmar bayyinil badala leeralal badal bi mooy kiy remplacer fil jumali taaliyati ci phrase yi di ñëw summa dbut ginnaaw gi na nga wane xarakata ma lawnuha ma lawnu ahmar li nekk en rouge na nga ko leeral mooy nga maas ko qasada lii la woon bu njëkk bi qasada ibrahim miim bi tegu ci nga waroon commence xali laam bi tegu ci nga war commence allah haabi nga waroon commence makkata fa taraka fiiha haaja raabi tegu ci nga waroon commence zawja taabeeg haabi tegu ci nga waroon commence wab nuun beeg haabi tegu ci nga waroon commence isma'i lam bi tegu ci nga war commence léegi nañ njëkke maas bi danga naan qasada ibrahimu qasada jublu jublu na ib dégmal na jublu na ibrahimu ibrahim ala nabiyina alayhi xaliilu xaliilu xaliilullaahi xaliilullaahi nga gis ne laam dégg haa bi maanaam xaliilullaahi xaritab yàlla ba subhaanahu wa taala makkata zaadaha llahu tashrifan wa makkata mooy jublu na màkka almukarrama fa taraka fiiha haajara haajara bi ra la haajara mooy suñu maam haajara radiyallahu ta'ala anha haajara zawjatahu zawjatahu zawjatahu zawjatahu mooy soxnaam wab nahu wab nahu ak doomam ismaila ak doomam kan ismaila doomam ismaila mooy ismail ala nabiyina wala afdalu salaatu wassalaam kon maas yaa ngoog léegi ana badal yi nga ne ma ne qasada jub na ibrahimu xaliilu xaliilu badal la badalu ibrahim la ndax ibrahim la fi xalil moom lay mu ngi mel ni ku tudd ibrahim xalil na ngay dégg ñu ko xalil di ko woowee xalil xalil sàngam ak xalil nàngam te ibrahim la tudd kon xalil bii mooy badal bi te moom bal mudaaf la ba pare ndax mudaaf la en même temps allah di mudaaf ilayhi mu ne fa taraka fiha haajara zawjatahu zawjatahu tamit lan la zawjatahu kon moom it beneen badal la ci haajara alayhi salaam alayhi salaatu wassalaam wabnahu ismail la ibnahu kan la fi toogal ismail bu nee sa doom ji doomam ja mooy kan ismail la kon ismail ibnahu bi mooy lan bi mooy badal kan lay remplacer ismaila gis nga fi badal bi dafa jiitu mooy ibnahu Ismaayila mais ibnahu doomam ji kan la kan la ci jublu hmm? comme bi mu waxoon ca ba mu doon analyser jaa Suhaylun sadiquka bu ne woon jaa sadiquka Suhaylun kon Ismaayil non ma naan ni ma naan Ismaayil boog moom mooy badal bi moom day mooy bi mu nee sa doomam ja doomam jooju kan la ci jublu Ismaayila kon moom mooy remplacer doomam ji Ismaayila boobu jiituwul mais Ismaayila mooy badal bi ndax badal dañ ne woon day la day toppe kuy toppe doo nekk ci kanam kon wabnahu Ismaayila Ismaayila mooy badal bi te tamit biñ nee doomam ji doomam ji moom lañ ci jublu kon lañ ne woon badal taabix la wa huwa al bi zikri te moom lañ jublu ci wax ji xam nga zawjatahu badal la mais badalu kan la haajara haajara lan la zawjata sayyidatina sayyidina ibrahima alayhim salaatu wassalaam kon ismaila badalu remplacer lan lay remplacer fii bu ne woon rek wabnahu dinañ xam kan la ci jublu ndax xam nañ ne haajara alayhi salaatu wassalaam kan la jur kii te ñoom ñaar la bàyyi fan Makka moom ak doomam jooju bu taxawoon ne ibnahu rek dinañ ko xam dam indi Ismaayil nag moo Ismaayil dafa ñëw di remplacer ibnahu boobee doomam ginnaaw bi ñu ko tuddee bi ci tegu mu ne azunnu haadal xisaa nuun bi tegu ci aqwa min dhalika al beneen nun tegu ci ñu war a maas yooyu yépp kon nii lañ koy maase adunnu hada al xisaana hada al xisaana aqwa min dhalika al xisaani kon bu njëkk bi xisaana bi ci tegu xisaani léegi ana badal bi nga ne na moom mooy badalu hada adunnu yaakaar hada bile xisaana moom badal la aqwa moo gën a foor moo ëpp doole min dhalika alxisaani kon beneen xisaani bi tamit lan la badal la ndax dhalika badalu dhalika la ci boo bële xisaani fas bi ci tegu katabtu ad-darsa katabtu dar siin bi tegu ci siin boobu lañu waroon na ma sulu saabeek haa bi tegu ci ñoroon ko man danga naan katabtu darsa sulu saahu katabtu bind naa ad-darsa muy lan Euh, leçon bi waaye sulusahu kiiwam un tiers léegi ana ana ana kon maas nañ ak dar sa sulu sahu léegi ana badal bi nga ne badal bi mooy sulu sahu sulu sa boobu sulu sa moomu moom mooy badal bi voilà léegi nag bi ci tegu arid ma yali i'raabal lii di ñëw ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim falyabudu rabba haadhal bayt faa bi lil isti dañ kon dangay jël faa bi faa bi lil isti lil istinaaf mooy ngir tàmbali la ngir tàmbali wax ni xam nga gisoon nga ca ba wax xuruuf atf këne bu dee moom waaw bi ak faa bi dañoo ubbi wax ji bu boobaa ñoom nekkatuñ fi ngir naan dañuy boole dara boolewuñ ñaari phrase boolewuñ dara li ñuy def mooy isti naa fi kalaamin jadid lii nag dañ naan faa xarfu sti xarfu istinaaf xarfu istinaafin mooy araf la bu ñuy utiliser bu ñuy jëfandikoo ngir tàmbali wax laam boobu nag fal laamul amri la boo fàttale ko laamul amri gisoon nañ ko ci al fi'lul mudaari'ul majzum waaye majzum li fi'lin waahid moom ci xarafu euh, mooy particule yoo nga xamante ne nii ñoom ñooy jazam mooy jawaazim yi maanaam kii ci jawaazim yi moom ci la bokk ci jawaazim yi la bokk laamul amri boobu mooy laam bi fal kon laam bi al boobu na naan laamul amri ya'budu fi'lun mudari'un majzumun fi'lun mudari fi'lun maj majzumun bi hadfi nuuni raf'i ci effacé gu ñu ya'budu na la woon di laam bi duggee ñu def ko ya'budu bi hadfi nuuni raf'i léegi nag nga ne wal waawu comme que dañuy kii waaw boobu noonu nekk ci noonu di xëcc di xëcc daal bi waaw boobu damirun la ab damir la boo xam ne mabniyun du changer fii mahalli raf'i dafa nekk ci palaasu rafa taw waa fi fii mahalli raf'i fa'il te moom palaasu fa'il la nekk kon moom mooy fa'il bi waaw boobu rabba rabba fi'lu maadi non rabba maf'ulun bihi complément d'objet kan lañuy jaamu rabba boroom rabba boroom haadal bayti hada rabba boroom hada fii nga am kan la ñuy jaamu nga ne rabba rabba lan la fi'lu maf'ulun bihi mansubun bil fathati kon moom lan la maf'ulun bihi mansubun bil fathati rabba hada hada lan la te rabba lan la en rabba dafa nekk en même temps rabba haadal bayti kon haada nekk ismu ishaara ismu ishaara waxoon nañ ko moom mooy lan mooy pronom démonstratif ismu ishaara mabniyun te mabni la te daa nekk fii nas bi daa nekk ci place loo xam ne dañ koo wara a nasab wa huwa te moom mubdalun minhu moom mooy lan dal minhu la euh, nekkul fii ma maxalli nasb mais fii maxalli aljarri walla rabba ndax hada fii maxalli ma ndax dafa nekk ismu ishaara te ismu ishaara bu dul woon hada dañ naan rabbal bayti rabbal bayti kon nga xam ne hada bi bi ñëwee fii moom dafa taxaw danga naan ismu isha ismu ishaara mabniyun fi mahalli aljarri voilà wa huwa te moom mubdalun minhu moom la ñuy ki nga xam ne lañuy remplacer te moom nag dafa nekk en même temps mudaaf albayti bayti di mudaaf ilayhi léegi ana est-ce que fii am na badal ak est-ce que badal am na fi nga ne waaw waaw badal kay am na fi mooy haadal bayt al bayt moom mooy lan moom mooy badal bi kon moom dafa nekk badal ba pare nekk lan mudaafun ilayhi kon danga naan al bayti rabba haadal bayti haadaa bi mubtal ismu ishaara mabniyun fi mahallil jarri ndax moom dafa nekk foom dañ ko waroon a jar te moom mooy dalul minhu moom lañuy ñuy remplacer albayti nga ne badalun badal la boo xamante ni moom badal la waaye majruurun dañ koo jar bil kasrati ci kasra wa huwa mudaaf te moom la en même temps mudaaf ilayhi la bokk mudaaf bay rabbal bayti kon loolu moo doon exercice yi jëmoon ci albadalu kon tey ñu war a gis at tawkiidu kon at tawkiidu dafa bokk kon ci niñ ko waxewoon sànq ci tawaabi yi nga xam ne ñooy toppi bii nag ma suñu ko gis comme albadalu gisoon nañu an naatu ak al ca tombu njëkk ba waaye al badalu ak al tawkiid ma suñu koo gis mooy cours 18 ak tawkiidu mooy feddali insister insistance insister di feddali benn mbir mu ne at tawkiidu awit takiidu kon ñaar yëpp la wax nga gis ne lii day niroo ci alxuraan kufu ak kufu an kufu an ahadun yépp a baax taw tawkiid nag loolu lay niroo mooy taw waaw bi comme ku fu an xam nga waaw bi ñii dañuy jàng waaw bi ku fu wan ñii ne ku fu an te ñaari yépp jàng yépp a baax taw tawkiid tamit loolu la dañu naan ak taw tawkiidu di wax ak takiidu taw ak ta moo tax mu ne ak takiidu bayna qawsayni awi takiidu wala dañuy wax ak takiidu mu ne nuqtataani taabi'un yuzkaru li ta'kiidi maa qablahu wa tathbiitihi mu ne moom taabi'un aji toppe la yuzkaru boo xam ne dañ koy tudd li ta'kiidi ngir feddali insister maa feddali li ko jiitu renforcer ko maa li ko jiitu wa tathbiitihi ak di ko dëgëral kon loolu mooy taw kii léegi dina ñëw ci exemple yi bëggoon naa joxe exemple mais jaru ko comme que indi na ay exemple am nañu dem ci ay exemple am après buñ ci agsi mu ne par exemple comme exemple bi mu joxe ci côté arabe bi jaa al muallimu al muallimu mel ni da nga ma ne professeur bi da ñëw jàngalekat bu góor mel ni daa am koo xam ne ki ngay waxal daa mel ni ku ciy dute nga ne jaa al muallimu ba pare insister al muallimu voilà bu ma nee waa ji maa ko dóor waaw maa ko dóor mooy bu ma ko bu ma ko répété loolu ci façon feddal yi la que ne léegi nag ah amul benn dund ay la yëwén nag waa ji maa ko ngànd kon loolu noonu ci taw kii wala taqib ci la bokk loolu la la ne loolu mooy taabi'un aji toppe la kon moom du moom dañ koy topp moom day comme yiñ gis yëpp yëpp dañuy ñëw après duñ ñëw ci kanam kon taabi'un aji toppe la yuzkaru boo xam ne dañ koy tuddle takiidi ma qablahu ngir feddali li ko jiitu wa tathbitihi ak gin koo dëgëral kon jox nañ la exemple boobu comme li joxe noonu jaa al muallimu al muallimu bu góor bi ñëw na waaw jàngalekat bu góor bi laa wax bi ci mu ne léegi taw tawkiidi lan mooy àtteem léegi mu ne mut xukmu tawkiidi an yatba'a ma qablahu fil i'rab comme taba comme tababi yi topp yépp ñoom dañuy topp ki leen jiitu moo tax dañ koy topp lan li ko jiitu ci i'rab bu nekkee kasra mu nekk kasra bu nekkee fatha mu nekk fatha bu nekkee maskalonk mu nekk maskalonk bu nekkee tanwin tamit day nekk tanwin loolu mooy taabi' mooy moom day subordonné moom day sibooru lu waa ji mel rek noonu lay mel moo tax mu ne àtteeb tawkiid an yatba mooy mu topp maa qablahu lu li ko jiitu fil i'rab bi ci i'rab mooy ci fin yi noonu lu luñ ko maase rek noom it noonu lañ koy maase loolu kon mooy àtteem leer na léegi nag mu ñëw ne la tawkiid nag dafa am ñaari façon tawkiid mu ne la ak tawkiidu qismaani ak tawkiid dafa am ñaari façon ñaari partie la tawkiid di divisé wu dafa am bu njëkk bi mu ne at tawkiidul lafziyu bi takraaril lafzi at tawkiidul lafziyu mooy tawkiid bi nga xamante ne ni lafzi la mooy ci kàddu la mooy boo xamante ni dama koy wax mu leer bi takraaril lafzi ci loo xam ne damay répéter moo bi li may insister dama koy répéter comme li ma wax sànq mu ne exemple jaa a jaa alxabaru bu ma nee jaa a dikk na jaa alxabaru jaa a dikk na mooy ñëw na jaa a mooy ñëw na alxabaru information bi bu ma nee l'information tombé na mooy donc français tombe mais français moom du waxe nii yii nii da ngay gis ne français du jël benn affaire yii yii nii yu rafet la ci arabe léegi rek ak maf'ulun mutlaq comme ni ñu koy gisee sauf que nga xam ne maf'ulun mutlaq damay répéter affaire bi mais ni ma koy répéter substantif substantifam laay utiliser bu ma nee darabtuhu darbatan voilà darabtuhu dóor naa ko darbatan nga xam ne substantifu ba moom laay utiliser fin bi darabtuhu darbatan dóor naa ko ab dóor xam nga français du wax je euh, frappé ba après ne une frappe déedéet. mooy ne moom moom du waxee noonu loolu pléonasme sax boo lañ lay jàppe naan la yow moom sa façon demal toog fee mais ci arabe nag dafa rafet loolu moo tax làng bu nekk dafa am junim làng bu nekk bul jàpp ne man li may waxee moo tax tradition jafe surtout nga naan dangay ngay traduire nag mootaa moo kooku moom ca àll ba ngay jaar voilà soreewu la waa ji ñuy tooñ naan day traduire sama doom góor-góor lu mu naan moo moo moo naafa moo moo kii mon fils lomlom toi en tout cas si tu ne lomlom pas ça loolu mooy la même chose mon serpent a descendu c'est la même chose mooy góor-góorlul góor-góorlu comme que góor moom ci français mooy homme moom mu ne moo mon fils sama doom lom lom toi góor-góorlul mu répété ñaari lom lom mooy L avec H L avec euh, accent H bi ñëw accent bi H bi euh, H bu bi nekk ci homme mu ne lom-lom towaa góorgóorlul en tout cas si tu lom-lom pa boo góor góorgóorluwul mon serpent sama jànde wa à descendre bi wàcc na xam nga ne loolu boo ko bindalee tubaab nan la koy comprendre yenn wolof yi sax boo koy door a wax duñu xam yow li nga wax boo leen waxul mbir mi d'abord ñëw rek na leen lom-lom mon fils lom-lom toi en tout cas si tu lom-lom pas mon serpent a descendu loolu waa ji mën naa bañ a xam ni li ngay wax moo tax tradition mooy langue bu nekk daa am lu fay dox yoo xam ne yu bari bu dox ci beneen langue am na yoo xam ne ñoo koy bokkule kon jaa a mu ne exemple at tawkiidul lafzi kon ñaari partie la la at tawkiidul lafzi ak at tawkiidul maanawi at tawkiidul lafzi mooy bi nga xamante ni dama koy répéter bi takraaril lafzi moo bi may insister moom laay répéter comme jaa a mu ne exemple jaa a jaa alxabaru nga gis jaa a dama ko wax deux fois jaa a taxaw jaa alxabaru dikk na dikk na information bi mooy dikk information bi ñëw na xabaar bi wala ma ne exemple bi ne naam naam comme benn waaye ne wax ma dara ma ne ko naam ma gis ne kii day mel ni kuy diingat ma ne ko naam répétéel waat ko naam bi loolu lañ naan ak tawkiidul lafzi nga xam ne moo bi mu bëgg répété moom laay bi ma bëgg a insister ci moom moom laay répété waa mu ne beneen exemple ba léegi ra'aytuka anta ra'aytuka gis naa ka gis naa la anta yow ma ne yow eh ñu toog fenn rek waa ji ne yow yow laa gis keroog ca baar ba nga ne man fekk ci mbooloo mu bari saay ngay làq yow it ngay defar sa bopp ndax ci biir mbooloo mii sawaay bu ñépp yëgee ne surtout bu dee dañoo jàpp ne yow nitu diine nga nga doon dem ci baar bi kosu waa ji ne la ra'aytuka gis naa la foofu nga ne eh, non man di gis mu na waay ra'aytuka anta yow mii laa gis xam nga gis naa la ak yow mii walla lool la lool lii nag lay lay tekki ci wolof mooy yow mii laa gis loolu mooy insister mooy insistance mooy feddali bi xam nga bu doon wolof mën naa ne rek gis naa la xam nga gis naa la ku dul diingat lañ koy wax mais bu ma nee gis naa la waa ji di diingat ma ne ko gis naa la yow mii loolu mooy tawkiid voilà moo boobu laa doon seet kon ra'aytuka gis naa la anta anta tawkiid la ci gis euh, kaaf bi yow mu ne beneen exemple talaa al hilaalu talaa hilaalu talaa fenk na alxilaalu weer wi talaa alxilaalu weer wi de mooy feeñ na voilà génn na ñu ngi koy gis nga gis ne dafa wax talaa alxilaalu waxaat ko talaa alxilaalu mu ñëw nag ci loolu ba léegi mu ne laa yu'tafu ismun zaahirun ala attention Euh, bul foog ne nag tawkiid lu la neex nga koy defe xam nga bu dee allafdu bi yee sax yomb na comme mooy jaa al muallimu al muallimu jaa a jaa al xabaru tala al hilaalu mu ne la nag lu yooyu yomb na mais kaay ma mettre la ma ma may ma ma am yu ma la wax pour bala ngaa juum ci tawkiid nga ñëw rek def mu ne laa yoxtafu laa yontafu ismun zaahirun ala damirin muttasilin fi mahalli raf'i fala budda min tawkiidi damiri almuttasili bi damirin munfasilin li sixati al-atfi laa yontafu defal attention laa yontafu nag kenn nag du ataf mooy kenn du coordonné du ñu boole ismun zaahirun tur bu feeñ xam nga loolu waxoon naa la ne njëkk dañ koy woowe al ismul bariz ismun barizun dañuy wax tamit mooy bu feeñ rek baraza mooy bu mu rek mel ni lu génn nii zahara mooy tamit feeñ na comme si moom zahara zahara moom ni muy tekki dëgg mooy dafa mel ni affaire bi dafa mel ni daa am lumière buy ñëw par ndànk-ndànk mel ni fu lu demoon mu commencé lumière bi di ci pénétrer par ndànk mbir mi nag commencé di feeñ baraza nag daa mel ni luy génn noonu rek jekk rek surgir voilà day am surgir noonu rek génn voilà moo na naa ismun zahirun mais nag fii liñ ci jublu ci ñaar yëpp mooy lu feeñ rek tur boo xam da nga koy gis ci phrase bi da koy dégg bu ñu ko waxee mu ne laa yontafu kenn du ataf ismun tur zahirun boo xam ne dafa feeñ ala damirin muttasilin ci damir boo xam ne dafa taqaloo comme tuhu tuhu haadi lan la damir muttasil la bu ma akal akalahu akalahu boobu haa bi dafa taqaloo damir la mais dafa taqaloog laan bi loolu mooy damir muttasil yooyu de façon yooyu gisoon nañ ko damir munfasil mooy yi nga xam ne moom dañuy taqale ko mbir mooy comme huwa jaa par exemple huwa damir munfasil la mu ne nag kenn nag du coordonné kenn doo ataf ismun zahirun tur bu feeñ ala damirin muttasilin ci damir boo xam ne dafa taqaloo boo xam ne fii mahalli rafin dafa nekk ci place loo xam ne dañ ko waroon a rafaa lu ñu war a rafaa lan lay doon en général fa'il mu ne falaa budda bu boobaa comme que nee nañ la kenn du leen coordonné tur boo xam ne dafa feeñ ak damir di ko coordonné lan di ko booleek lan mooy di ko ataf ci damir muttasil déedéet loolu kenn du leen boole boo su rawatina bu dee fii bu dee daa nekk fii mahalli rafni ci foo xam ne place boo xam ne dañ ko waroon a rafaa mu ne falaa budda foog man de ñàkk min tawkiidi damiri bu boobaa moom man da ñàkk lan min tawkiidi damiri ci insister ci damir bi kon falaa budda man da ñàkk bu boobaa min tawkiidi damiri ci insister tawkiidi ad damiril muttasili mooy insisteel damir feddali damir boobu al muttasil bi nga xam ne daa taqaloo bi damiril munfasilin ci damir boo xam ne nag dafa ko comme ay huwa anta hu ak ñooñu hum bu taqaloowul li sixatil atfi ngir ataf boobu mën a coordination boobu nga bëgg a def boole ñaar yooyu mën a nekk kon loolu lan la la bëgg a wax mu ne la kaay jox la exemple pour nga gën a leer ndax wax ji lii la la wax dane la kenn du coordonné kenn du boole nga jël mooy damir bi dafa jiitu déglu lim lay wax nii damir muttasil bi bi nga xam ne day taqaloo mooy jiitu ab wa nekk ci après bi mu jiitoo mu ne la bu ab wa ñëwee ci après damir muttasil boobu hein te mu nekk ci place loo xam ne dañ ko war a rafaa mu ne bu boobaa kenn du ko coordonné kenn du ko boole ak tur boo xam ne tur bi dafa feeñ bu boobaa li ngay mën a def mooy nga ut beneen damir boo xam ne moom dafa day du taqaloo comme anta anti ana yooyu nga door nga feddale ko ak damir bi nga xam ne moom dafa taqaloo mooy bi jiitu mu ne la exemple bu leeragul ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim fadhhab anta wa rabbuka faqaatila mooy le juif ya yahuud ya waxoon kan yonente yàlla Muusa ala nabiyina afdalu salaatu wassalaam fadhhab doxal wëyal demal anta yow wa rabbuk ak sa borom fa laa ngeen reyanteeg gaa yi laa bu ngeen xeexee ba gañe ñun ñu door a dugg walla inna haahunaa qaa'idun ñu ngi fi dëju di leen xaar bu dee yéen lañ gañe moom ñu dëpp bu a gañe ñu dugg subhaanallah mu ne ñoom kon fadhab demal anta wa rabbuka yow ak sa boroom yow yonente Yàlla Muusaa fa qaatilaa ngeen xeex ak gaa yi léegi mu ne xoolal fii anta bi fadhab anta mu ne anta tawkiid ndax lan mooy li ma la waxoon sànq ra'aytuka anta comme que fadhab anta c'est la même xam nga boo nee fadhab rek xam nañ idhab xam nañ ne ki ngay waxal mooy ku nekk sa kanam la te góor la nga ne ko idhab demal mais pour insister ne dangaa bëgg mu dem dëgg-dëgg nga tegal ko ci anta comme jigéen bu ma nee idhab yi xam nañ ne da ngaa ne moom mii na dem mais bu ma nee idhab yi anti bu ko defee dut amatuñu ne kii xam nga bu dee jigéen ñu bari ñu fi nekk wala góor ñu bari ma ne idhab euh, idhab ilal euh, ilal markazil bari demal ma ci euh, poste bi bureau de poste bi xam nga ku nekk moom surtout bu dee jamonoy léegi nga xam ne moom mbir mi buñ ko diglee. ñépp dañuy jàpp ne moom waxuñoo moom ku nekk rek mooy moom day day joxe ndigal mais ñépp dañuy jàpp ne kenn waxul ak man ah comme que ku nekk nag jàpp ne ne kenn waxul ak man après kenn du ko def léegi nag euh, bu ko defee yow nag pour nag nga insister ci mbir mi nag ne yow mii laay waxal yow nga ne idhab ilal bari di anta yow mii wala idhab anta ilal al bari bi barid wala idhabi anti ila al markaz yow mii laa wax joxoñ demal ci poste bi bu ko defee bu boobaa mu leer kon mu ne xoola anta bi kon anta tawkiid la ndax fadhab rek doon na doy mais ñoom ci seenu ndaysaan yéeme ñu ne ko gis nga bu dee yow da ngay mel ni pour insérer yow mii lañu wax yow mii Moussa yow mii sallallahu alayhi bu dee yow yow nii lañuy ñuy wax ak sa demal anta yow anta kon tawkiid la léegi xam nga bu dee ci tawkiit pare nañ mais nag dalay wax ba léegi ci atf moom moo tax mu ne la laa yontafu kenn du coordonné du ñu ataf ismun zahirun tur bu feeñ ala damirin muttasilin fi mahalli rafin bu dee dafa nekk ci place rafa waxoon naa la place rafa lan lay doon en général faay sujet wa gisoo li ma la doon wax ako kon damir bi moom dafa jiitu mu ne wa rabbuka ak sa boroom wa rabbuka lan la kon anta tawkiid la wa rabbuka rab waaw bi mooy ataf waawul atfi rabbuka mooy maatuuf dañ koo maatuuf dañ koo lan coordonné ci lan booleeg anta yow léegi nag lii la la doon wax mu ne la kon lii la la doon wax ne kenn du coordonné tur boo xamante ne nii dafa feeñ di ko coordonné lan damir boo xamante ne ni damir mu muttasil la bu taqaloo fii mahalli rafin ndax rabbuka dafa nekk la rabbu kaaf bi xoola kaaf bi après rabbuka kaaf bi lan la damir kii la damir la muttasil bu taqaloo fii mahalli rafin mais kaaf bi moom est-ce que ci mahalli rafin la nekk moom nekkul ci mahalli rafin waaye lan la mudaafun ilayhi ndax rabbu mooy mooy kii bi moom mooy mudaaf bi kaaf bi di mudaafun ilayhi kon rabbu mooy lan rabbuka mooy maatuuf moom lañu coordonné ci anta muy anta mooy tawkiid mu ne la beneen exemple sallaytu ana wa sadiqi xam nga fii lan la bëgg wax mooy manoone ne anta wa rabbu anta loolu moo man da nekk loolu la ne loolu loolu loolu loolu moo man la nekk xam nga sànq da ngay dégg yaa tawkiid danga naan am na tawkiid boobu da ngay wax dëy anta anta comme jaa al xabaru jaa jaa al xabaru loolu mooy ne lii daa man bu dee lii la man da nekk mooy ne bu dee da ngay coordonner manoo da jël di coordonner tur boo xam ne dafa feeñ di ko coordonner ci lan ndax fii ana ana di ko coordonner ak damir boo xam ne moom ci palaasu rafaa la nekk te muttasil la dafa taqaloo mu ne bu boobaa falaa budda min tawkiidi damiril muttasili la ñàkk nga insister damir muttasil bi te damir muttasil euh, muttasil bi mooy man mooy rabbuka bi damirin munfasilin mais da koy insister damir euh, kii bi da nga koy insister li euh, bi damirin munfasilin ci damir munfasil mooy anta anta nga ko nga ko insister ndax damir kii bi du rabbu rabbuka maanaam rabbuka fadhab bële ndax fadhab damir bi dafa moom fii fadhab damiram anamu dafa nëbbatu ndax fadhab huwa te nekku fi mooy ne manoo ne fadhab fadhabat après nga fexe indi benn taa bu taqaloog àbb bi fadhabta déedéet danga naan fadhab anta mooy ne da pour insister damir bi nga xam ne moom nga bëgg insister kooku il faut mu nekk kon damir boo xam ne du taqaloog fadhab bu njëkk bi nga xam ne damiram sax dafa nëbbatu moom léegi kon mu ne beneen exemple sallaytu julli naa ana man wa sadiqi ak sama xarit mu ne la ana mooy taw kiit bi loolu moom leer la sallaytu julli naa ana man comme idhab anta boo noon sallaytu rek leer na nga ne sallaytu julli naa ana man kon ana leer na wa sadiqi waaw bi dafay nekk mooy waawaatu sadiqi moom dañ koy ataf ndax lan ci dafa nekk ci mahall rafin ci place loo xam ne dañ koo war a rafaa kon nag ci loolu la ne falaa fala budda min tawkiidi damiri al muttasili bi damirin munfasilin damir muttasil bi fii mooy lan mooy tu sallay tu mu ne ci kaab yi comme que dafa am maatuuf booy def ak wasadiqi fële da ngay jël sadiq yi boole ko moom bu boobaa manoo ñàkkalan jël insister damir bi nga xam ne dafa taqaloo muy tout hmm? nga insister ko ci damir boo xam ne du taqaloo muy anaa ngir lan ngir atf bi mën a jaar yoon su dul loolu atf bi du baax wa rabbuka bi ak wa sadiqi bi ñoom pour nga man leen a atafak li leen jiitu muy man comme fadhab anta nga won koo boole anta wa ko bële pour mu baax il faut anta bi ñoon manoo won ne rek fadhab wa ko loolu la lay tere loolu la boo jàppee lool mooy jàpp nga cours bi mooy jàpp nga point bi mu bëgg a wax fii laa ñoo tafis mun zaahirun tur bu feeñ kenn du ko coordonné ci damir boo xamante dafa nekk ci place raf lu dul ne tawkiit bi ah mooy da ngay insister damir bi nga xam dafa taqalu ak damir boo xam da nga koy insister utiliser ngir feddali ko damir boo xam ne moom du taqaloo comme lim la bëgg a wax mooy kon exemple lim la jox léegi manoo ne fadhab wa ko déedéet loolu pour coordination boobu naa atf fi bana baax il faut nga insister fadhab bu njëkk bi ci anta comme que ki ngay waxal xam nañ ne yow la kon anta nga fay def fadhab anta tawkiid bu rabbuka maatuuf bi door a baax sallaytu julli naa ana manoon a rek sallaytu wa sadiiqi déedéet dangaa sallaytu ana wa sadiiqi koo dégg mu ne la sallaytu wa sadiiqi dangay xam ne rek def na faute bu mag ndax pour lool pour mu mën a nekk coordination boobu il faut nga bu moom nga dugal damir boo xam ne du taqaloo loolu la la bëggoon a wax fii loolu mooy point bi jara jàng gina mën a jàpp fii loolu la doon wax manoo ne fadhab wa rabbuka fa qaatilaa manoo ne sallaytu wa sadiqi sallaytu ana wa sadiqi fadhab anta bu ko ngir mujju léegi mu ne la kon première partie tawkiid gis nañ ne woon kon tawkiid dafay composé wu ci ñaari mbir dafa def dafa xaajaloo ci ñaari façon tawkiid muy tawkiidul lafzi ak tawkiidul lafzi yi boo xam ne ci kàddu la bu may wax danga nga koy gis bi laf lafzi expression bi ma bëgg insister ci insister ci moom moom laay répéter comme jaa jaa al xabar naam naam ra'aytuka anta ra'aytuka anta mu ne na nag beneen façon bi mooy ak maana maanawi beneen xaaj bi mooy tawkiid boo xam ne ci wàllu maana la ci wàllu sens la mu ne bi waasuta ihda hadhihi al kalimaati waaye par l'intermédiaire ci dog dig dig dig dégléeb dig digléeb benn ci mooy ci da jaare ci benn ci baat yi di ñëw mooy tawkiit bi dootul nekk tawkiit boo xam ne moo bi ma bëggoon laay répété waat jaa al muallimu al muallimu du demeeti noonu waaye nag insistance la sax damay insister feddali waaye nag dootuma ko jaare ci ci di répéter mot bi mais ci mots yi di ñëw laa utiliser benn ci ñoom comme mu ne aynun ak nafsun ak kullun ak ammatun ak jami'un ak kilaa kilaa moom moo def ma baynal qawsayni lil mudhakkari al muthanna ngir góor la di nga xam ne duel la kilta lil mu ne bayna qawsayni lil muannathil musanna ngir jigéen bi nga xam ne duel la ñaari jigéen euh, léegi aynu mooy lan nafsu mooy lan kullu mooy lan amma mooy lan jami'un mooy lan kilaa mooy lan kilta aynun xam nga aynun day tekki bët bët bi nekk ci bëtu nit ci xar kama xar kanamu nit bi ñuy xoole loolu dañ koy tudde ayn waaye aynun tamit day tekki lan bëtu ndox fiiha aynun jaariya ci àjjana bu ma nee ayn tamit day tekki mbir mi ci boppam bu ma nee comme benn waay wax benn affaire ma ne ko hada aynul kadibi li nga wax nii moom mooy dëgg-dëgg aw fen moom fen ci boppam bu doon fen lu ñu mën a aw ab koor la bu mbir la mu ñu war a laal lu palpable lu ñu mën a laal di ko toucher li nga wax noonu moom mooy jëmmi voilà mooy jëm jëmmi fenango jëmmi kàccango loolu mooy ay ni day tekki loolu tamit bu ma nee euh, ra'aytu comme koo xamante ne nii dane man gis naa diw ñu ne ko oh gars yi di di di di di kii xam nga gars rek ñoom it léeg-léeg ñoom duñ bëgg a gëm ne boo leen wanee photo sax ñu ne waa ji photo bi est-ce que est-ce que jëlul photo bu réel de ñu ne est jëlul photo bee benn photo rek kole ko ci kii xam nga montage léegi yomb na photoshop ko sa waaye ñëw naa daa dajeeg waa ji te dajewul ak moom. xam nga nit ñi moom léegi mooy buñ la bëggul a gëm moom de façon mooy gëmuñu ma ne man gis naa diw ñu ne ma di ah, ah yow ma ne ra'aytu ra'aytul mu'allima nafsahu wal no aynahu gis naa professeur bi ci boppam loolu mooy ayna nafs tamit nafsun moom it loolu lay tekki fii ndax nafsun du tekki la mooy dafa moom polysémie la ak aynun bee tamit mais nafsun tamit même chose la mais nafsun fii liñ fi tekki liñ fi mooy jëmmam tamit comme bu ma nee yii nii yëpp dañuy remplaçant man naa wax ra'aytul mu'allima nafsahu wala ra'aytul mu'allima aynahu mooy lépp bu ma nee ñoom eh yi gis naa leen ñoom yépp ñoom ñépp laa gis ra'aytul muallimiina kullahum ñoom ñépp kull ñoom ñépp nga xam ne loolu mooy kull amma mooy ñoom ñépp tamit dans leurs ensemble gis naa leen ammatuhum gis naa leen kilaa mooy ñoom ñaar ñu góor ñoom ñaar ñu góor gis naa leen kenn ku nekk ci ñoom gis naa leen kilta mooy ñoom ñaari jigéen kenn ku nekk ci ñoom ñaari jigéen ñi gis naa leen par exemple yii nag moom lañuy ñuy utiliser pour al tawkiidul maanawi pour li ñu naan tawkiid maanawi mu ne wa tudaafu haadihi asmaa'u ilaa damiirin yunaasibu al-mu'akkada mu ne wa tudaafu haadihi asmaa'u te yii ay turde mu yim la wax nii. aynun nafsun kulluhum ammatun jamii'un kilaa kiltaa mu ne dinañ leen annexé dinañ leen lëkkaleel tur yi ilaa damiirin ci ay damir yunaasibul mu'akkada bi nga xam ne damir yi nga xam ne nag. moom mooy dëppoo ak almu li nga xamante ne nii moom lañuy ñuy bëgg a feddali loolu mooy la mun a exemple jaa al amiru nafsuhu jaa a dikk na al amiru amir bi l'émir njiit li nafsuhu moom ci boppam moo ñëw comme liñ naan le président est en personne voilà loolu mooy loolu xam nga lool xam nga boo nee rek le président est venu mais en personne pour wane ne ah, ah, ah. moom ci boppam la jaa dikk na amiru président nafs gis nga naf soo ngoog ci benn yi nga xam ne xam nga waxuma jaa al amiru al amiru defuma tawkid boobu bii maanawi la nafs laa utiliser mais lim la waxoon ne daji moom nag day am mudaafun ilayhi mais mudaafun ilayhi boobu day day dëppoo ak li nga xam ne moom lañuy ñuy feddali mooy amir comme que féminin masculin la te benn la kon nafs boo ndee nafs huu nga ci yokk bu doon jigéen la al jaatil amiratu nafsuhaa ngay wax loolu la doon wax beneen exemple mu ne raaytu gis naa al imaama njiit li aynahu aynahu ndax imaam góor la nga ne hu aynahu bi ci tegu sallamtu ala al muallimiina kullihim ra'aytu ndax lan war a nga naan kulli loo maase bee comme que day topp moom ci nii toppe la loo maase bu njëkk bi waxoon nañ la at day tawkiid day topp lan li muy li muy feddali ni ñu ko maase ci i'raab bu dee kasra mu nekk kasra bu dee rafaa mu nekk rafaa bu dee nasab mu nekk nasab kon sallamtu nuy na alal muallimiina ala xarfu jarin muallimiina ismun majruurun waaye moom ndax comme que euh, jamo muzakkar saalim la moom dafa nekk bil yaa lañ ko kiiwe jar léegi kulli him ngay wax kulli him kull mu ngoog him lu tax ñu ne him ndax muallimiina ñu bari lañ te ay góor lañ nga ne him kulli him beneen exemple mu ne daxala dugg na ndax euh, exemple kilaa daxala dugg na ak tilmidaani ñaari jàngkat yu góor yi élèves yi kilaahuma kenn képp kenn ku nekk dugg ñëw euh, dugg na kilaahuma ndax um ko ñaar lañ tilmi daani nga ne huma kilaahuma bu doon daxalati tilmi at at tilmi dataani ñaari jàngale élèves yu jigéen yi danga naan kiltaahuma kiltaahuma kenn ku nekk ci ñoom ñaar kon loolu la xoola am na sax ci alxuraan euh, fa fa sajadal malaaykatu kulluhum ba pare tegaat ci beneen ajmauna illa iblisa boobu nga gis xoolal insistance yu bari kulluhum ñëw na ajmauna ñoom ñi mbooleem seen kulluhum almalaaykatu kulluhum ajmauna léegi mu ñëw ci i'rab mu ne i'rab lii lay i'rab mooy exemple bu mu njëkkoon a joxe jaa al muallimu man maa ko jële woon ci li mu doon i'rab jaa al muallimu al muallimu mooy tawkiidul lafz yi nga xam da ngay répéter mot bi fois jaa dikk na al muallimu jàngalekat bu góor bi al muallimu jàngalekat bu góor bi léegi nan mu koy i'raabi bi muallimu al muallimu rek lay mu ne al muallimu bi njëkk bi fa'ilun sujet la marfu'un boo xam ne dañ ko rafa bi dammati ci damma wa huwa tamam mu'akkadun moom lañuy ñuy ainsi moom lañuy ñuy feddali moom la feddali li ñu koy feddalee nag loolu mooy tawkiid mais moom mi mu'akkad yooyu nag dinañ ci ñëw moo topp sax ci cours bi ci tegu mooy nan laay jëlee ismu fa'il ak ismu maf'ul yooyu nan laa leen di defare masdar yu mel noonu nan laay jëlee ab bu defar ci ab ab tur koo xam ne tur boo xam ne day jëf fa'il la sujet la ak tur boo xam ne maf'ul bihi la dañuy jëf ci kaw nan laa koy defe loolu ainsi de suite loolu moo ci tegu ci kuur bi insha allahu taala loolu nag cours sarf la waxoon nañu ca introduction ba que ne sarf manuñoo bàyyante manoo ñëw diviser leen noonu naan man naxu rek laay jàng sarf duma ko jàng wala sarf li ñuy wax ci conjugaison bi ay boobu ba léegi bu ñuy ñëw ay ana ca surtout ca tom bu njëkk ba ay ana daxaltu yooyu loolu lan la loolu sarf la di te pourtant moo tax ñoom daan nem bi la du di duggandi léegi kon al muallimu al muallimu nga ne al muallimu jaa dikk na al muallimu muallimu bu njëkk bi fa'ilun moo jëf jëf ji sujet la marfu'un bu ko rafaa bi dammati ci damma wa huwa tama muakkadun mooy nga xam ne moom la ñuy feddali al muallimu bi ci tegu tawkiidun moom ma doy feddali lafdiyun bu la neexee nga def ko bayna qawsayni entre parenthèse lafdiyun tawkiidun lafdiyun tawkiid boo xam dañ ko c'est exprès dañu lii la bu kàddu la dama tur bi may feddali laa jublu laa waxaat marfuun woom nañ ko rafaa bi dammati ci damma comme noonu day topp la li ñuy li muy feddali bi ci tegu mu ne ra'aytul malika nafsahu gis naa buur bi ci boppam léegi almalika nafsuhu la i'rab mu ne almalika maf'ulun bihi mansubun bil fathati moom de complément d'objet direct la mansubun dañ koo nasab bil fathati ci maska kaw wa huwa ta ak muakkadun mooy li nga xamante ne nii moom la ñuy feddali dee nafsuhu nafsa tawkiidun moom moom mooy tawkiid bi mooy kiy feddali li ñuy feddali mooy almalika mooy boog dañ koo jëf ci kaw taw tawkiid mooy kii feddali nafsahu kon tawkiidun moom mooy feddali mansuubun moo ñooy bokk àtte rek boo nee bële mansuubun bil fat mansubun ngay am marfon marfon kon tawkiidun moom mansubun moom nañ ko nasab bil fatha daji fatha wa huwa ta moom de mudaafun mudaaf la alhaau nafsa hóo booyee mu ne mudaafun mudaaf la ilayhi boo xam ne mudaaf ilayhi la damirun tamam damir la mabniyun boo xamante ne nii du shaayo fii mahalli jarri dafa nekk ci place fii mahalli jarri wala fii mahalli jarrin dafa nekk ci place loo dañ ko waroon a jar ndax maf'ulun ndax kii ismun majruur kii mudaafun ilayhi lañ koy jar mais comme que damirun mabni la moom du changer noonu la léegi noonu lañ koy bàyyi mu ne kon tamarin exercice anchi defaral salaasa jumalin ñetti phrase fiiha yoo xam ne tawkiid day am tawkiid ñetti phrase yoo xam ne ngay defar yoo xam ne day am façon boo ko defee nag yow yow la neex yaay seet façon bi la neex nga defe ko beneen exercice mu ne bayyinit tawkiida fil jumali taaliyati thumma dbut xarakata ma lawnu ma mu ne waneel tawkiid bi fil jumali taaliyati ci phrase yi di ñëw thumma ginnaaw gi but na nga maas xarakata ma lawnu ahmar li nekk en rouge mu ne phrase yaa ngi kon da ngay wane tawkiid bi léegi ñun ni ñuy def en général mooy dañuy njëkk maas d'abord après wane tawkiid bi mu ne léegi phrase yaa ngi yuudu yi ayin tegu ci ayin boobu yaa koy maas yuudu yi saat bu am tomb yuudu yi ayin bi tegu ci ayin boobu yaa koy maas aljaahi laam bi tegu ci laam bi yaa koy maas waq waq taabeeg haa bi tegu ci taabeeg haa boobu yaa koy maas ku ku tegu ci après ku bi nag laam bu am shadda tegu ci ak haa laam bu am shadda beeg haa bi yaa koy maas fillah fil la waaw tegu ci waaw boobu yaa koy maas wallaahi wallaahi wallaahi baa tegu ci baa boobu yow yaa koy maas après loolu mooy lan ku sànku ki de ku réer ki de day sànk ku réer ki day sànk waxtoom taawam bépp taawam da koy sànk ci mbóosóor ak caaxaan ak foo foo mbóosóor rek tey tey la match France Ukraine acca nañ gaaw bàyyi lépp di seetaan Sénégal Côte d'Ivoire mu topp ci làmb ji tey la su kiy ginnaaw suba la mu topp ci bu ko jaree faat julli yi sax walla rak-rakee leen taf-tafee leen jaral na ko ndax moom xamul moom baa dunya kii axiratahu bi dunya moom dafa jaay lan allaaxiraam la entraîné la la nekk noonu di jaay di ko weccoog ak àddinaam yi nga xam ne dafa suufe ñàkk solo moom lay jëli la mujjuta am solo te mooy des wala al axiratu xayrun wa di ko weccoog moom dem ba ci marché bi fekk koo xamante ne nii moom moom li gën a bon ci marché bi lay jaay buru barabeeg màngo yu nëbb yeeg nga dem yow dem dem dem dem dem ci tool bi wuti say orange yu baax sa mango yu baax ñëw ba ci kii ba ci kii bi marché bi fekk koo xam ne moom yi mu yor yépp a nëbb nga ne ko jox ma yu nëbb yii ma jox la sama yu baax yii te lool lii ci wàllu àddina rek la waxatuma laa yëfi àllaaxira moo tax man baa nuuran bi dujaa fa sa yan dam képp koo xamante ni nii danga nga jaaye leer gi la yàlla jox mooy lislaam ak digle yi lislaam di digle loolu nag du day lislaam mooy ne digle bu ñëw rek boo ko fa bàyyee def leneen mooy yow jaay nga leer googu jënd ko lëndëm loolu lay tekki de boo fi newee sawaay match am yow jógoo nga nekk ci yow premièrement sa julli yi ñu ci xam bariwul bari na yoo xam ne bu xewee nga sëlmal walla xamoo noo koy réparer alxuraan bi liñ ci xam yàlla doy na li moom moom xam nga ci lu bari sa diine yi gën banaal xamoo ba pare nga nekk fi naan da ngay seetaan match léegi yow heure bi ngay toog di seetaan match loolu xam nga lan lay tekki bienta a bi dunyaaka jaaye nga sa alaaxira nga ñëw weccee kook sa jaay ko àddina joxe alaaxira ne jël leen sama alaaxira waaye ma may leen ah këri àjjana ma fa jël leen waaye nag seen poñati àddina mi mu soof mii quatre-vingt-dix minutes yi may seetaan nag jox leen ma ko nag mooy échange bi moom mu jël li des lii des xayrun li gën wa abqa te mooy li sax te mooy des yow nag nga jëndi ko loo xamante ne lu éphémère te bon te amul benn jariñ kon saa boo toogee di ko seetaan rek mooy ne weccee nga ko ak la nga waroon a toog xame ko yi nga xam ne waxuma la sax yi nga xam ne yeneen mooy yi la war te xamoo ko rek yow loolu nga weccoo ak seetaan film feuilleton yi ñàkk fayda yi ak làmb ji nga xamante ne nii kenn ginu leen ñàkk full ñoom tamit kon loolu la loolu lay tekki mu ne kon ki sànku moom ki ki réer day day day sànk taawam lépp nag ci mbóosóor ak fo waaw bu jeex rek coupe bu jeex rek ñu ne ci leneen coupe d'Afrique jeex coupe d'Afrique coupe du monde coupe du monde des confédérations coupe d'Amérique coupe d'Afrique coupe de d'Asie entre temps jeux olympiques ci yooyu rekk la ñuy nekk nag ba jour bi ñuy ñëw ñu suul la affaire di continuer yow nag nga war a dem nag ci yàlla nag nga xool est-ce que yow dala fay indiwoon ngir ngay seetaan ay jeux olympiques ñoo xamante ni athlètes yoo xam ne bu ñuy daw seen yaram yi yëpp nekk ci biti nga ne da seetaan góor géeg jigéen gee ci yam ay nekk fi naan comme koy jigéen lañ man jigéen gi garaaw yéen a ci yem ak tennis yi ñépp ci yem kenn bu ci sol lu jot nga naan ay lon même bu dee dafa jot dafa seere te dafa jotul nager pisin nage yooyu yépp ci la jigéen waaw même bu dee jigéen ñi neen la sax yow jigéen gi dafa xaraam nga seetaan ko waxatuma ak góor gi ñuy wax ñu naan apprécier diw moom ceene nag femtel moom moo mooy ki gën jàpp ci ci ci joueuse yi xoolal muy waxi ki waxi kàccoor yooyu rek léegi kon loolu kon yudd yi ayn boobu yaa koy maas aljaahi lam bi tegu ci yaa koy maas waq taabeg haabi tegu ci yaa leen di maas kul lam bi am shadda beeg haabi yaa koy maas fillah waaw bi ci tegu yaa koy maas wallaahi baa bi ci tegu yaa koy maas bi ci tegu beneen phrase bi maasaama rasuu laam bi tegu ci laam boobu yaa koy maas allah ah. boobu moom wax naa ko allah kon nag haa bi haa bi tegu ci yaa koy maas sallallahu alayhi shahran weer maa saama maa saama masula woor rasuu laam bi tegu ci laam boobu yaa ko ramaas mooy yonent bi sallallahu alayhi wa allah haa boobu yaa ko ramaas ndax laa bu njëkk bi sax dafa bëggoon ramaas ko mais wax naa ko allah haa bi kon tegu ci yaa ko ramaas sallallahu alayhi wa yàlla na yàlla julli ci moom te sëlmal shahran masula woor weer woo xam ne dafa weer ku ku ku tegu ci laam bu am shadda tegu ci laam bu am shadda boobu yaa ko mën a ko war a maas ak haa bi haa bi tegu ci laam bu am shadda bi tamit yaa ko war a maas illaa ramadaana mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam masula benn weer bu mat sëkk lu dul ramadaan sallallahu alayhi kon laam bi ku laam bi am shadda ak haa bi yaa ko war a maas tamit léegi ginnaaw bi nga ko maasee dangay wane la ana tawkiid bi ak tamit ba jiitu tamit dernier kii bi euh, phrase bi qum qum taa tegu ci taabu ubbeeku taaboobu yaa ko ramas ana biha ana bi hadal ama lam ci lam boobu yaa ko ramas qum taa bi tegu ci taaboobu yaa ko ramas ana bi hadal ama lam ci lam boobu yaa ko ramas mooy man de taxawu naa ci biléb liggéey mooy taxawee naa biléb liggéey liggéey bii de maa ko taxaw taxawu naa dernier exercice enrib ma law nu ahmar inrabal li nekk en rouge ba a'uuzu billahi rajiim wa qulnaa yaa aadamu uskun anta wa zawjukal janna وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا ñu ne yaa Aadamu yow Aadama ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wa salaam uskun dëkkal anta yow mi wa zawjuka ak sa soxna suji ak sa soxna muy sayyidatuna Hawwa alayhimu salaatu wassalaam aljannata haljana dëkkaleen lan àjjana aqul naa yaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna wala taqrabaa hadhihi shajara fatakuuna minal minal lan jàppatuma exactement ca suuratul araaf léegi lan moo ci nekk en rouge uskun anta uskun dëkkil anta loolu moo nekk en rouge kon ñaar yooyu ngay i'rab uskun anta ak zawjuka ak zawjuka kon uskun anta ak zawjuka loolu moo ci nekk en rouge moom ngay analyser pour bii di ñëw insha allah bii di ñëw nag ñu dugg nag léegi tawaabiyan yi kon tëj nañ ko jeex na ci wàll boo xam ne moom wàllu sarf la muy nan li ma ko waxoon sànq ismul fa'il nan laa koy defaree bu mu amee benn verbe ci verbe boobu nan laa kiy jële tur boo xam ne sujet lay doon ak tur boo xam ne complément d'objet direct ak li ñu naan substantif ci français muy al masdar nan laa koy defe ak al fi'l madi mudari ak amr ak yooyu ak awzan yi nan lañuy ñuy tëgge mbir yi comme fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu ainsi de suite loolu moom lañuy gis al fi'lu al mujarradu as-sulasi al fi'lu as-sulasi al mujarrad tamit yooyu nga xam ne verbe trilitère ak al fi'lu as-sulasi al mazid yi nga xamante ne fi'lu as-sulasi al mujarrad mooy verbe trilitère yi nga xamante ni amul dara lu ci yow ñoom noor lañ dañu noor lañ mel trilitère lañ ñetti lettre lañu composé mu am nag al fi'lu as al mazid mu am verbe boo xam ne verbe trilitère mais dañ ci yokk lu tax dootu nekk trilitère mu nekk rubaa'i wala ainsi de suite yooyu daal ba pare ak al fi'lu rubaa'i al mujarrad ak fi'lu bi nga xam ne moom verbe boobu quadrilitère la mooy moom lan la du trili mais quadrilitère mooy verbe boo xamante ni dafa am lan quatre lettres la composé wu al mujarrad bi nga xam ne boobu nag yokkuñ ci dara moom rek la loolu nag lañuy gis pour bii di ñëw xam naa nag cours boobu dina xaw a danse pas danse sax kii mais euh, masha allah ni ñu defee tableau yi c'est pas difficile insha allahu xam naa bu jaree ñu def ko ci ñaari jotaay tamit dañ koy def ci ñaari jotaay l'essentiel mooy mu gën a leer bu ñu ci génnee nag ñu door dugg nag ci comme que dinañ xam bu boobaa lan mooy al maf'ul nan lañ koy defarek yooyu ismul maf'ul nan lañ koy defarek ñu dugg nag ci al maf'ul fiihi après dugg ci yi nga xam ne al maf'ulul mutlaq yi ci tegu xam naa ñu yem noonu ba bii di ñëw ñu gis kon al titre bi lii la al fi'laani as-sulaasiyu war-rubaa'iyu al mujarradaani wal maziidu fiihimaa wallaahu ta'aalaa a'lam wa sallallaahu wa sallama alaa nabiyyinaa muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin